fi lbaab althaalith fi ladabi walfadail wahakada alfitratu wastidaanu qabla duxulin ayuha lixwaanu fii la ñemoon ah? <coughs> fi sëriñ bi radiallahu taala anhu mu ngi ñuy wax ba léegi ci fukk ak juróomi ñaar fukk ak juróomi teggi ni nga xam ne dina ko lim fii comme ni ñu ko tudde woon ñun nag ñu ngi woon ci fitra bi muy seizième bi muy ñaar ñaar fukk ak juróom benn fa la ñemoon alhamdulilah mu ne woon wa hakaza naka noon alfitratu fitra alhamdulilah loolu taxawoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna ak tamit di yëglu comme li yonente mi aleye saatu li alquran wax ci suuratu nuur yéen ñi yàlla bu leen dugg léegi lu dul hatta tastanisu tastanisu ngeen daal di ñaan laaj permission bu ngeen ñëw rek ne dabaj gis loo war de gis nag naan maa ngi jéggalu de looy jéggalu sa waay demal toog voilà demal loolu danga ko waroon a def loolu da ko waroon a def laata ngay dugg waaye loolu loo ñun ñun dañoo feebar quoi ñëw rek dugg parce que sa këru rakk la sa këru mag la sa non non non wala sa néegu yéen a bokk benn kër waaw nga ñëw rek dugg sans pour autant nga fëgg wala bopp nga ne salaamaaleykum ba ñu yëg ne yow yaa ngi waaj a dugg buñ la nee waaw waaw bismillah man nga agsi voilà mais ñëw rek ubbi xoolal ni ñuy yare suñu doom yi fii rek. daanaka duñ leen jàngal yooyu dañuy ñëw rek bu puus buntu bi rek dugg walla iyaadu suñu borom boo ne bu leen dugg benn kër waaw yaa ayyuha amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha wa tusallimu ala ahliha dalikum mu ne yàlla bu leen dugg mukk benn kër xayra buy ko mbudut seen néeg bu sa néeg la jarul ngay dugg bu ngay ngay fëgg rawatina sa kër bu dee ne ne am nañu fa am nañu li ëpp sa njort mooy wala sa soxnaa fi nekk loolu sax man nga loolu garaawul waaw ah, parce que moom noo ko fekkee moom man na laa kii te sax bu dee da tukki bu ko bettan ah, moo tax yonent bi sa saam li gaa yi wax di wootewu séminaire voilà dama am benn séminaire wala non sama liggéey bi tey dañoo war a kii quoi non on nous a convoqué dañu am benn kii fële ndekete yoo yow da ngay soupçonner soxna si ak sa benn xarit naan boo mayul nii <laughs> wóoluwuma leen ni ñu neexoo nii xaaral dama leen di tegal plan loolu dafa xaraam voilà nga ne da am benn kii dem ba guddi. nga daal di ñëw quoi ne finalement gars yi ñoo dañoo yàq quoi ils l'ont annulé en plus waxuñ ñu dara fen nga wax nga lu du dëgg loolu moo gën a garaaw waaw ah, nga ñëw nag agsi dugg gisoo kenn nga ne waa ah, kon tey c'est bon xam naa sûrement dafa xaw a euh, jëli sama kii bi quoi beneen yoon yow loolu ngay def dafa xaram yonent bi saa saa bu masoon a jóge li nga xam ne mooy tukki ca jàkka ja lay ne ba ñëpp yëg ne mu ngi fi lan moo tax bu dee tey téléphone am nga ko moo tax mu ne woon bu kenn fëgg ci yéen boroom soxnaam guddi waaw ndax amaana ngeen fekk ko noo xam ne waroon na leen bu yëgoon na yéen a ngi ñëw yëg mu ngeen yaa ngi ñëw mu waajal ak loo xam ne bëgguloon nga fekk ko ci noonu xoolal ma loolu léegi nag yor nañuy téléphone man nga booy ñëw nga waa ko woo ko wala nga bàyyil ko message boo xam ne leer na la gis na ko waaw mais bu dee ne yow fii mu ne bi nga yónnee message bi dafa guddi te déggu la wooteel ñoom kii nga ne ko ah man de maa ngi doon agsi xam naa daa insha allahu taala daa trente minutes wala dans une heure wala loolu au moins mu waajal la. waaw waajal boppam ak yooyu ak tamit mu bàyyi la xel bu amee loo xam ne lekk gum la war a mën a defaral boo ak see ak yooyu yëpp wala ci boppam bu ngeen di tëddëg li ngeen di nekkee voilà entre ñaari ñuy sëy voilà yooyu yëpp mu waajal ko gis nga l'islam ni nga xam ne noonu lan la la la lii lan moo ko gën a ci civilisation gars yi nag bëgg wax ne fii mën a fii mën a yooyu yëpp amul quoi di tegalantey dil parce que yow da nga koy tromper yow itam xalaat nga ne moom dalay tromper walla ndax comme que mooy sa seetu yow ni nga mel da nga foog ne noonu la mel walla nga koy soupçonner <laughs> walla iyaadu billaah yooyu yépp dalay wan rek suñu yar ak fi nga xam ne foofu lañ toll kon nag bu leen dugg benn kër lu dul ngeen laaj li nga xamante ni permission wa tusallimu ala ahliha du da du doy du du du du doy kese nga ñëw laaj permission mais na nga nuyu waa kër ga waaw waaw daalikum loolee xayrul lakum léegi permission nga ñëw sonné ci bunt bi loolu laaj nga permission buñ ñëwee ubbil la ne waaw saa bul dugg rek ah waay saa yi tey jaajëfatee déedéet loolu du nuyu déedéet loolu du tusal waaye saa bul wax dara waay loolu du waxoo tus loolu du nuyu jaajëfatee waay yow <laughs> cay saa gaa yi <laughs> loolu du nuyu wa tusallimu ngeen di yow assalaamu alaykum minimum. wala asalaamualeykum wa rahmatullah wala asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu te yow bu la nee salaamualeykum boo koy fay doon leen ko ci lu ëpp la wax bu newee nag ba ba ba barakaatu nag yow nga fay ko lu mel noonu daal suñu waram nee na buñ leen fa ida hayyu ba ngeen nuyoo bi tahiyya ci nuyoo na ngeen nuyoo bi gën a rafet aw rudduha wala ngeen delloo lu toll noonu le lu mel noonu le kon nag affaire bi lii la moo tax sëriñ bi ne bokk na ci teggin yi ah, istidano digal bala ngay dugg ba pare waaye ca aaya bële waxoon na ne waa léegi bu ngeen defee fa in lam tajidu fiha ahadan bu dee da ngaa ñëw kër jàmbur wala néeg jàmbur fëgg-fëgg ñetti yoon nag ngay fëgg mu jeex boo mooy ngay yëglu asalaamaaleykum gisoon nañ ko ci xadiis sayna abul haytham ibn tayhan radiyallahu anhu ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñooy këram na ñaari saxaabaam yu mag yi radiyallahu anhu parce que dañoo xiifoon mu ne nañ dem fee bañ demee yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee ci buntu bi neewul maay yonent bi ah waaye yow sallallahu alayhi wasallam ñii ñépp lu ma jël ci ñoom dagan na ma loolu na est que xam nga ne loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam alalu ku mu jëloon ci jullit ñi loolu dagan na dagan na amul sax muy laaj ndigal waaye pourtant loolu prérogative lu ko yàlla may la mais masu koo doxe masu la doxe loolu da doon toog këram ñett ni ko Sayyidatu Aisha waxee tin du ñu ne leen lan ngeen doon ndox ak tàndarma te bu keesu tàndarma bu ñu teg ay booli tàndarma déedéet ay ñaari tàndarma ak ñett nga yéeg teg ci ndox te journée bi yépp bés bi yépp yow loolu rek nga am te pourtant jamono jooj ñoom Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu ay milliardaires la ñu woon millionnaire ñoom Seydina Uthman ibn waxul ne kenn indi leen seen alal yi fii laa wax waxu ko voilà waxul kenn indi leen masu koo wax masu la doxe loolu waaye gars yi nga xam ne ñoom amuñu lool sax ñoom ñoo yóotu lool waaw ñoo xam ne boo leen cat boo leen taxlalee ay catu baaraam ñu bëgg a jël loxo bi te kat amuñu woon sax droit ca catu baaraam ya wal iyaadu billah al iyaadu billah ki am droit ci loxo bi moom laajul sax catu baaraam muy rasulullah salawatullahi wa salaamu alayhi tam ñu ne moom la ñuy yor doy xam nga ne ñoo ñoo ñun moom wallahu taala alam wal iyaadu billah way kon kon yore suñu boroom nag nee na boo fi bu nee da ngeen a fay lam tajidu fi ahadan bu nee na yéen da ngeen a yëglu dégg kër ga wala néeg ba fëgg ngeen wala yëglu ngeen wala sone ngeen ñetti yoon bu fi nekk boo defee ñett doy na bu fi nekk di continuer xam ne musiba kii la nga foog ne waa ji en fait daa man a nelaw te foog mu ñu wax ko lii sinon day kii loolu nag gaawal nga fëgg bu baax comme na waaja <laughs> saxaaba bu wax defoon Seydina Omar radiyallahu anhu ba mu koy yëgal ne yeneen tubaab saab fase na soxnaam yi ba Seydina Omar rëg rëg rëg mu moo xew mbaadu Romain mu ne ko déedéet lu gën a garaaw yeneen tubaab saab saab fase na doom bi rek Seydina Omar tiit tëb ñëpp daw dem voilà fekk saxaaba yëpp nekk ci jàkka ji di di di jooy kay voilà kon loolu voilà parce que bu dee waa ji daa mën a nelaw te fopp lii mu jóg dem defi ko sinon dina am problème wala yu mel noonu kooku da fëgg bu baax waaye lii mooy en temps de normal temps normal voilà bu ngeen a fekkul kenn rek falaa tadxulu hatta yu'zana lakum bu leen dugg yëglu nga ñetti yoon fëgg nga ñetti yoon waxuñ la dara demal sa yoon bul ñëw fëgg ñetti yoon léegi ubbi bunt bi déedéet dem leen seen yoon yu hatta la ko bu leen dugg fekk joxuñu leen ci ndigal da in qiila lakum irji'u léegi nag bu dee sax waa ji la ne non jàpp damaa jàpp ah, xam naa nga dem ba beneen yoon bu fi mer naan ya kii non man maa ko def quoi jóge caaroy gaar saway non non non ñëw ba ko amul dara lu wax mu naan ma ay demal damaa kii ba man maa ko def wallahi tey laay mujjee mu ñëw këram yow xamoo mais am na ci droit da nga xam ci lan la nekk ak lan lay def. lan moo tax nit ñi foog ne yow bu ma ñëwee ak sama soxla daal que ma ñëw seet si ko daa war a bàyyi la mu ne nekk ci sama yos yow yaa ko teg fan nga ko teg yow yow yaay kat yow ba yow say yos lañ war a nekk bàyyi mbiru boppam xam nga bari na ñoo xam ne dañuy dem kër Serigne si ñu naan leen bi daa jàpp yooyu ñu mer saay man maa ko def fi ñëw lan nga bëgg Serigne bi léegi mu génn bàyyi li ñu nekkee ngir yow doxal la sa soxla yow yaay kan yow tey kii yaa ñàkkub taalibe nga naan ma lool foo ko teg lu tax waa ji daal yow boo accès daal ñépp dañoo war a bàyyi seeni soxla nekk ci sa yos ma ne demewut noonu laa wax waaw moo tax lii bii boo ko xamee dund ko da ngay simple waaw mais am na ñoo xam ne li ñu meree ay nit yii naa dañu ñëw këram fekk mu jàpp yow day jàngale wala daa am yu muy def wala yoo xam ne manu koo dagg te manu koo dagg di la recevoir te boo ñëwee manu la nekk manoo nekk ak moom ci biir di wax loolu mën a nekk secret bu muy wax Sénégal ngay gis gaa yoo xam ne ñoom da ngay gis nit nga woo ko war a wax ak moom secret waa ji topp la nekk seen wet xoolal gaa yi man xaw ma dañ dul xalaat xaw ma ñenn ñu lu leen dal quoi wala nit nga ànd ak moom mu ne kee xaaral ma ñëw ma gis la yow nga ñëw nag ngay toppee ci gannaawam ngir topp nekk nag ci wetam tallal say nopp nag mel ni nag ku déggul di xool fee di déglu non ñun vraiment ak nit ci boppam moo moo moo moo mooy suñu problème quoi. mooy mais mais loolu bu dul woon dara yaay xam ne eh, kii day wax moom nga dem mais même bu la ko waxul yaa ko war xam waaw non mais nit dafa simple mais fokk il fokk ñu xamal liw dara waaw bu ñu xamee après dem nettali feneen leneen ak leneen tout ça c'est des d'enfants ak yoo xamante ne nii ñàkk xel la voilà léegi mu ne kon nag bu ngeen buñ leen nee bu leen waaji ne aywa ngeen dellu leen farjaw dellu leen huwa loolee azka lakum moo gën a sell ci yéen waaye bu fa nekk di ko mere waaw nga ne ko kon xam naa ma beneen yoon insha allah beneen yoon bu may ñëw dinaa la woo bala may ñëw walla loolu borom bi yombal na yenn yi wooteel bala ngay dem waaye loolu du farata man ngaa dem sax nga woote comme yonent ba saa saa ni mu def dem kër ñoom Abul Haytham ibn Tayyihan yëglewul ne woon maa ngi ñëwaat loolu man naa nekk mais quand même comme que léegi borom bi yombal nañu yi pour yu mel nii bañ laa dal fagarul wooteel wala nga wax waa ji est-ce que di nga disponible man de dama faa bëggoon jaar bés sàngam voilà bu la ko waxee ne waaw bés sàngam kale benn voilà mu ngi noonu ta boo demee na nga def lépp mooy na nga yëglu te wallaahu te borom bi ngeen di jox alimun koo xam na kon nag mu ngi noonu le kon wastidaanu qabla duxuli bokk na ci mooy dix-septième bi